fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi raabi'i wal xamsiin ba'dal mi'atayn wa 'an anasin radiyallaahu ta'aalaa 'anhu annahu qaala qaala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam lamma urija bi marartu bi qawmin lahum adfaarun min nuxaasin yaxmishuuna wujuuhahum wa suduurahum faqultu man haa'ulaa'i yaa jibriil qaala haa'ulaa'i allaziina ya'kuluuna luhuuma annaasi wa yaqa'uuna fii a'raadihim rawahu abu dawud rahimahu llahu taala kon al imamu alhafidu annawawiyu rahimahullah mu indi xadis bi mu ne waan anasin mu ne mu ngi jële ci sayidina wa mawlana anas ibn malik radiyallahu taala anhu wa ardah mu ne annahu qaala nee na ah, qaala rasulullah mu ne dawal yàlla li def sallallahu alayhi wa sallam nee na lamma urija bi bi nga xam ne ci la borom bi tabaraka wa taala daal di may eh, rañaan mooy dem gi dem ci asamaan si laylatul isra'i wal mi'raj waaw mu ne marartu romb naa man rasulullah sallallahu alayhi laa romb bi qawmin ci ay nit ñoo ne lahum azfar ay nit la ñoo xamante nii ñu ngi am li nga xamante ne mooy ay wex waaw akbar min ci yoo xam ne ci cuivre la ah cuivre waaw përëm boobu përëm boobu seen wey yi lool la lool lool la saxe waaw nekkul suñu comme suñu wey yi ñu yor de non waaw akbar yaxmisuuna waaw luñ lu ñu doon def mu ne yaxmisuuna wujuhahum ñu nga cay xottee seen xar kanam yi di ko di ko xosee seen xar kanam yi wa sudurahum ak seen dënn yi waaw akbar faqultu waa Jibril gaa yi nii ñoo ñan ñoom ñii nii Allahu akbar léegi nee na mu ne ma alayhi salaatu wassalaam mu ne qaala mu ne haa'ulaa'i ñee ngi seen wala ñii ngay gis ci xaal ci anam bu ñaawi nii te ñàngi nii xam nga ñan la alladina mooy ñi nga xam ne yàkuluuna dañuy lekk luxuuma naas suuxu nit ñi allahu akbar wal iyaazu billah ñoom daal suuxu seen mbokk jullit yi lañuy lekk seen chair allahu akbar wa ba pare ñuy rot di porter di atteindre atteindre porter atteinte fi aradihim ci seen honneur yi seen réputation yi seen der yi foo leen fekk ñu ngi ci deru nit ñi di ko saax saaxee ñoom nag la borom bi tabaaraka wa taala euh, daldi euh, fay lii nga xam ni moom ngay gis waaw akbar ne xadiis bi rawaahu soloo na ko Abu Dawud adi al imaam Abu Dawud as-Sijistaani rahmatullahi alayhi léegi laaj bu njëkk bi mooy est ce que moom donc ko solo euh, lii mooy xadiis mille cinq cent vingt six am na luñ fàtte woon ci suñu jotaay bi ñu génn xadis bi ñu mujj woon a gis moo doon xadis mille cinq cent euh, non mille cinq cent vingt six moo nekk ni mille cinq cent vingt cinq lañ mujj woon gis mu doon an Aisha radiyallahu anha annaha qaalat qultu linnabi sallallahu alayhi wasallam hasbuka min safiyyata kaza wa kaza wa lillahi alhamdu wal minna ñu ñëwaat kon continuer deux cent cinquante quatre baabu tahrimil ghiba ci chapitre buntu ci toolu ñu ngi sell ñi kon laaj bu njëkk mooy est-ce que moom dong ko solo ñu ne la déedéet sëriñam al imaamu Ahmad ibn Muhammad daal di woon na koy solo lu jiitu indoon na ko ci musnadu Anas ibn Malik radiyallahu anhu al imaamu Abu Dawud mu ngi koy indi awwalu kitaabul adab baabun fil ghiba hmm? voilà léegi mu ne haddathana ibnul Musaffa mu ne nekk suñu sëriñ bi ibnul Musaffa di Muhammad ibnul Musaffa ibnu Ah, dañuy wax ibnul Musaffa di wax ibnu Musaffa di Muhammad ibnu Musaffa ibnu Bahlul al-Qurashi Abu Abdillah al-Himsi al-Hafiz rahimahullahu ta'ala nekkoon ku dëggu waaye am na ay awhamta da doon def tadlis léeg-léeg génn àddina yi nga xamante ne mooy deux cent quarante-six rahmatullah alayhi qala mu ne hadathana baqiyatu wa Abul Mughira mu ne tan baqiya muy baqiya ibn al-Walid ibn Sa'id ibn Ka'b al-Kulaa'i al-Himyari at-Tamiimi atay atay <laughs> ay Abu Muhammad Abu Muhammad rahimahullahu taala rahmatan waasi'a muy Baqiyatu ibn al-Walid mel ni mu siiw na boroom Tabliis at-Tasfiya <laughs> ci ñi nga xam ne mooy du'afaa yi waaw Baqiya léeg-léeg ñu dugg ñu tudd ko ci sax yi waaye dañ koy dañ koy lëkkale kenn <laughs> Baqiyatu ibnul Walid rahimahullahu taala gane àddina cent dix génn àddina cent quatre-vingt-dix-sept rahmatullahi alayhi léegi moom Baqiya wa Abul Mughira ak keneen sama beneen sëriñ ibnul Musaffa di Abul Mughira muy Abdul Quddus ibnul Hajjaj al-Khawlani Abul Mughira al-Shami al-Himsi moom thiqa la gane àddina cent trente génn àddina deux cent douze kon mooy problème bi nga xam ne moom la baq yonaroon di kii effacé na ko parce que ñoom ñoo tolloo <laughs> ñoom ñaar la ko ñoom Musaffar di jële qaala kon baqiya Abul Mughira rahmatullah alayhima ñu ne haddathana nettal na Safwan ñu ne ki leen nettal na Safwan di Safwan ibn Amr ibn Haram al-Sakfaki Abu Amr al-Himsi rahimahullah génn am na cent cinquante cinq am na cent cinquante huit mu ne woon siqal ak borom Taqrib at-Tahdhib wa rahimahullah qaala mu ne haddathanii mu ne nettali na man dong Rashid ibn Sa'd wa Abdurrahman ibn Jubayr mu ne ñaari sëriñ laa ko jëlee man dong muy Rashid ibn Sa'd di Rashid ibn Sa'd al-Himyari al-Muqra'i ad-Dimashqi al-Miqra'i ad-Dimashqi al-Hibrani al-Himsi rahmatullahi alayhi moom mu gane àddina cent huit non cent huit la génn àddina rahimahullah bari woon siqa la ku dëgër la waaye bari lum doon yor ay xadiis kasiirul irsaal la waroon taqrib wax rahmatullahi alayhima wa Abdurrahman ibn Jubayr ak Abdurrahman ibn Jubayr ibn Nufayr al-Hadrami rahmatullahi alayhi al-Himsi mooy jàll la waa Hims la waa Sham bokk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 di doomu Ummu Milhan ah suru Ummu Haram binta Milhan radiyallahu anil jami' annahu qaala sayyidunaa Anas an Anas ibn Maalik radiyallahu anhu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam lammaa urija bii marartu biqawmin lahum azfaarun min nuhaasin yaxmishuuna wujuuhahum wa suduurahum faqultu man haa'ulaa'i yaa Jibriil qaala haa'ulaa'i allaziina ya'kuluuna alhamdulillah luhuuma annaas wa yaqa'una fi a'radihim voilà mu ne qaala Abu Daawud haddathanaahu Yahya ibn Usmaan mu ne xadis bi ci suuf nettal nañu ko ba léegi suñu beneen sëriñ di Yahya ibn Usmaan di Yahya ibn Usmaan ibn Sa'iid ibn Kasiir ibn Diinaar Abu Sulaymaan ñii na Abu Amr ñii na Abu Zakariya nekkoon ku dëggu nekkoon jaamukatu Yàlla génn na deux cent cinquante cinq rahmatullahi alayhi an baqiya ñëwaat na laysa fiihi anas mu ne foofu nag dalla wo tudd ci sayyidina anas mooy mursal la mooy ak tudduñ saxaaba mu ne haddathana isa ibn abi isa as-saylahiiniyu ah, mu ne nettal nañu isa ibn abi isa as-saylahiiniyu al-himsiyu at-ta'i ah, al-himsiyu ah, mu siiwoon ci ibn al-barrad newoon saduq Euh, kañ la gën a àdduna kañ la génn àdduna loolu jotuma ko euh, moom mu ne euh, an abil Mughira gis nañ ko fële mooy baqiya wa abul Mughira abul Mughira boobu ñëwaat rahimahullah kama qaala ibnul Musaffa comme ni ko tàllalu bu njëkk bi ibnul Musaffa daal dinde mooy hadis bu wér allahu taala alam léegi kon ni ma al imam Abu Dawud andi léegi ñaareelu laaj mooy ana ban lëkkaale la suñu xadiis bi daal di am ak li nga xam ne mooy suñu bunt bi di wax baabu tahrimil ghiba ñu ne la lëkkaale bi de leer na lu tax mu leer mooy bunt bi di xaraamalu jëw moo yeneen bi alayhi salaam borom bi da koo wan mu gis ay façon nit yoo xamante ne ni façon nit yoo xamante ni la leen dal ci xaal bu ñaaw te la mu gis keroog laylatul mi'raj isra wal mi'raj lépp xaq waaw lépp dëgg la waaw lépp dëgg la min indi rabbihi tabaraka kon mu ñu mu gis ñoo xam ne lan lañ liggéey seen ongle yi loxo yi seen weya përëm la wala cuivre la waaw léegi eh, ñu ci xottee seen xar kanam yi di ko ci déchiré ak seen dënn yi waaw comme que ñoo ñu ngi naan wax kii daa wéré bi nit koo gis mu am ay weyu gudd ah jàpp xar kanam gi di ko xoos di ko xoos di ko xuri muy nàcc muy continuer kii nag dënd bi xam imagineel kooku ni mu mettee imagineel nag ki nga xam ne mooy place u yi ñu am ni cuivre la allahu akbar xaal boobu ñàng nara duna moo tax yeneen ti daal yi saab saab koo gis rek laaj boobu ñii jàll la jaa Jibril ndax moom la ah ànd loolu waaw oh, waaw léegi alayhima salaatu wassalaam Seydina Jibril nekkoon ko ñii ñooy ñi nga xam ne ñooy lekk suuxu nit ñi di dal ci seen der yi te Ibnu Abbaas radiyallahu anhuma nee woon na bokk na ñu ñuy xame bàkkaar bu mag mooy bàkkaar boo xamante ne borom bi daf ci tukk wala digg ci mbugal aldina wala alaaxira wala benn ci ñaar yooyu ba pare mu am laanu am rëbbum yàlla waaw ak yi nga xamante ne mooy loole àddina wala alaaxira wala ñu yoon saa salam rëbb na wala yàlla rëbb na wala ñoom ñaar rëbb nañ lii mooy nga gis mbugal mi nga xam ne moom la ci yoon saa salam gis ngir jëwkat yi ëllëg ni nga xam ne noonu lay ñuy mel a'adana allahu min hada yal na ci yàlla musal kon di wane gravité wu bi nga xamante ne xaraam ndax bu xaraamul woon du leen jëme sawa du leen yóbbu ci xaal bu mel nii ñu jàpp di xotti seen xar kanam yi bés ba nga xamante ne nii ah bésub teraanga lay doon ci ñenn ñi muy bésub toroxtaage ci ñeneen ñi xam nga ku fa présenté wu moom jàpp di xotti sa xar kanam yi ak sa dënd yi ak sa weyoo xamante ne ci ci cuivre la kooku xam nga ne moo saw saw demin commencé naa ñàngate demagoo fen yow wal iyaadu billah waaw li yëpp di wane kon gravité jëw waaw bu la ko dara yóbbee waaw maslaa wante beeg maslaa beeg ah c'est que manuma woon a mën jóg déet loolu bunt bi ci tegu dina ñëw <laughs> baabu tahrimi sama'il ghiba nga naan lan te waxoon nañ ci yeesu xaraam gu mu xaraam ngay toog di déglu yëpp jowkat wala jow waaw boo na ci saase doo ko laayu biir même boo ko laayu biir mu ban jugal nga dem ban dugg ci beneenub xadis beneenub nettali kon xadis bii day wane kon gravité bi nga xam ne moo nekk kon ci jëw googee te ah ku yàlla seetaan ci maadu teem la tuubalu la dara nii ko nent bale saa saa defe ëllëg noonu retrouver sa bopp waaw ñuy nekk ay mina zawaajir ci yi nga xam ne ñooy jajj nit ki ba mu sori li nga xam ne mooy jëw waaw ak ndax nit ñi dañuy woor ci lu bàyyi lu dagan ne woor nañ ci waaye lu xaraam duñ ci woor al imaamu ahmadu ibnu muhammad rahimahullah day solo xadis boo xam ne euh, fiihi maqaal xadis la boo xam ne euh, wérul waaye nastanisu be waaw <laughs> ci ansaar xadis ubayd mawla an-nabi sallallahu mu ne haddathana Yazid mu ne nettali ñu Yazid di Yazid ibn Harun ibn Zazi ibn Zazi Abu Khalid as-Sulami al-Wasiti ñi ne Bukhari al-asl rahimahullah dégg nañ ko gis gane àddina 117 génn àddina 206 moom thiqatun mutqinun aabidun kii moom taxul ñuy wax ay mbiram ak mbiram daa leer qaala mu ne akhbarana Sulayman wa ibn Abi Adi mu ne nettali ñu Sulayman di Sulayman ibn Tarkhan at-Taymi rahimahullah di bàyyi al-Mu'tamir ibn Sulaymaan moom itam kenn waxul ay mbirum kenn àdduna 46 génn àdduna 143 eh, bu dundoon ñetti at rek mu ngi la doon 497 ans la génn àdduna am na sax ñu ne dem na ba 144 ci la benn eh, année boobu eh, am moom moom moom leer ay mbirum siqatun abid rahimahullahu ta'ala rijaalu as-sahih hayni mu ne wabnu abi adi di muhammad ibn ibrahim ibn abi adi ibrahim as-sulami mawlaahu al-basri moom it di thiqa génn am na cent quatre-vingt-quatorze li gën a dëgg léegi moom nag mu ne al-ma'na an sulayman kon axbarana sulayman wa ibn abi adi mu ne an sulayman bu dee ci sulayman léegi al-ma'na an rajulin léegi nag suuf que fii la problème ne mu jëlee ci benn waay boo xamante ne haddathahum fi majlis abi Usman an-Nahdi ah benn waay boo xam ne da leen a nettali fekk ñu ngi woon ci jataayu Abu Usman an-Nahdi di Abdurrahman ibn Mull waaw <laughs> waaw muy muxadram boobee boroom xam-xam bu mag boobe eh, ci jataayam lañ newoon kii benn waay am ku fa nekk daal di nettali mu ne qaala ibn abi adi sëriñu yazid bi kenn ki ibn abi adi dane an shaykhin fi majlisin abi fi majlisi abi usman muy jëlañu ci benn siriñ boo xamante ne ci jataayu abu usman ah xam ne fekk na jamono yeneen saa sam nag ci ñu gën a màgg ci taabi'in yi abdurrahman ibn mull an ubaydi léegi nag waajooju góor googee doon nettali ci jataayam hadis bi jële ci kuñ naan Ubayd mawla rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam moom saxaaba la moom darul <laughs> nekk fi naan ay ndax wér na wér na yàlla moo leen se moo leen moo leen wéral waaw wax ji mooy an shaykhin ba moo tax hadis bi wéru léegi nag ndax wa mubhamun ma fihi raawin lam yusam mubham la mooy tudduñu ko kenn xamul mën a nekk ku jub mën a mën a nekk ku jub même bu dee ne euh, ca jataayu Abdurrahman ibn kii Abu Usman an-Nahdi moom euh, ab sëriñ bu fay wax loolu moom li xel yi gën dem mooy ku jub lay doon ku waaye euh, xadiis yu leen saa sam kenn du ko jàppe noonu ay naan yaakaar na <laughs> loolu moom saa yi xamuñu kan la xamuñu ko loolu day da'if al xadiis léegi Ubayd radiyallahu anhu nga xam ne leen saa sam moo doon jaati mu ne an-imra'atayni saamata dafa am ñaari jigéen yoo xam ne dañoo woor wa anna rajulan am benn waay bu ñëw ne yeneen saa ya rasulallah inna haahuna imra'atayni qad saamata wa innahuma qad kaadata an tamuuta min al-'atash benn waay dikkal yeneen saa sam ne ko yeneen ndaa ndawal yàlla saa sam seede am na ñaari jigéen ñu fi nekk yoo xam ne dañoo woor ñoom ñaar ñëpp waaye tuutee des ñu nga fee nekk ñu ngay waaja dee ndax mar fa arada anhu aw sakat ne la yeneen du mooy ko wala mu noppi mel ni ku do déggul ndax daa am lu ci lum newoon summa aada waa ji mu ne wa uraahu yaakaar naa ne qaala bil haajira fekk mu ngi jant bi ngi tàng jël waaw qaala mu ne ko yaa nabiyallah waa ji ne ko yow eh, yonent bi yàlla bi yow mi yàlla solo hmm? innahuma innahuma wallahi qad matata qad matata aw kaadata an ne ko yoon saa rafet <laughs> maa ngi ci yàlla ne ñoom ñaar dee nañ wala ñu ngi waaj a dee waaw qaala du'uhuma yeneen saa sam ne woowal ma leen ñoom ñaar qaala nee na fa jaa ataa ñaari jigéen ñi daal di ñëw da nga sonn nag qaala fa ji a bi qadahin aw ussin léegi nag mooy digle ñu indi ndab lu rëy mooy us benn la rek mooy al qadaxul kabir mooy al us waaw waaw léegi fa qaala li ihdaahuma yoneen saa saa wax kenn ci ñoom ñaar ni ko qii ii ne ko waccul fii ma xool fexeel nga waccu ma xool fa qaa'at qayxan wa dama wa sadiidan wa laxman xatta qaa'at nisfal qadax waaw nee na biñ leen ko waccul ndaw si waccu waaw mais dëtt waaw waaw walla deret dëtt joo xamante ne nii ak loo xamante ne comme aw suux wu génn ci lim waccu mel ni ku lekkoon yàpp reesul lu dugal ko duñ ci we ngay waccu mu génnaat mu ne daa waccoo waccu ndaw si ba waccu li nga xam ne mooy moitié wu ndab li ni muy rëy rëy ndaw si waccu na ko yeneen saa sam summa qaala lil uxraa yeneen saa sam ne beneen ndaw si qii ne ko yow mii wëccul yow ki ci des faqa'at min qayhin wa damin wa sadidin wa lahmin aditin wa ghayrihi hatta malaatil qadah moom itam mu def ni kee <coughs> wëccu waaw dëkk jeeg deret jeeg way ak lum bu deret yoo xamante ne dog benn dogu yàpp goo xamante ne ni waaw nga xam ne kenn togg ko mel ni daal ku lekk lakk yàppun toggul mooy abid <laughs> waaw mooy yoo xam ne kenn ñoroon ko kenn togg ko ak yu mel noonu mbir yi way hatta malaatil qada moom bi mu waccoo moom mbir mi daa fees kay diggal ko kii feesal summa qaala yeneen saa same gi biñ biñ paree mu mu ne leen inna haatayni saamata amma ahalla allah iftarataa ala ma harrama allahu alayhima jalasat ihdaahuma ila al-uxraa fa jacalataa taakulaani luxuuma annaas wal-ciyaadu billah wal-ciyaadu billah yonent bi alayhi salaatu wa salaam gis ngeen ñi li leen dal leen ko yóbbee inna haatayni ñaari jigéen ñi saamataa woor nañ de amma ahalla allah li leen yàlla daganal ndox mu sedd am loo lekk lu dagan loolu lépp woor nañ ci lekk ñu naanuñu waaw ndékkiwuñu waaw amul dara luñ lekk ci dagan yi nga xam ne temps normal bu dul woon koor gi dañ ko doon lekk loolu moom woor nañ ci te mu nekk lu yàlla daganal waaye li ñu deful mooy wa aftarata ñu daldi di dog nag ala ma xarama li leen yàlla xaraamal koor ak ñàkk koor muy jëw loolu moom wooruñu ci nan la demee jalasat dafa toog ihdahuma borom bi xamal ko ñoom ñaar ñii la nekke woon mu ne kenn ci ñoom dafa dem ilal uxra ci keneen ki ñu bokku toog nañu nekk yépp nag seen jotaay yépp fa jaalataa ñu nga nekk ñoom ñaar takkulaani di lekk luxuman naa suuxu nit ñi muy leen jëw woor dem seet sa benn xarit wala nga yor sa snap wala sa téléphone nekk ci téléphone bi di wax ak sa xarit dañuy wax léeg-léeg te wax naa la jëw li tax mu mu ñur lu neex waaw ndax li ko borom bi wa euh, kii mooy ngay ngay ngay euh, euh, laxma ak yi waaw yaa naa mu ngi mel ni nga nar ak tere ab fayen loo xamante ne ndawal la wala zose <laughs> yow lay ba <laughs> mooy ñoom loolu lañ def dañuy toog waaw moo xam léegi dañoo toog ànd walla ñu nekk ci téléphone yi wala ñu nekk whatsapp wala feneen walla jàpp nit ñi ku ñu pare ci yow jël keneen ku ñu pare ci yow jël keneen ku ñu pare ci yow jël keneen ba koor gi ba doog jot wala boobu ba ñuy defi leneen wala yaazu billah ñoom de xi mar nañu xiif nañu bu dee boroom frigo frigoom lu mu naan bu set a ngi fi ay boisson wa ki ay mashrubat ay rafraîchissant waaye du ci lekk ndax lan daa woor te loolu yàllaa ko daganal waaye nag da koo xaraamal ci bëccëg gi loolu muy lekk ji du lekk bii xaram déedéet boisson bi ci biir soosu ndambe bi ci biir wala ceebu bi ci biir du loolu moo xaram waaye dañoo xaraamal nga lekk ko ci jamono ji ci bëccëg gi loolu moom woor nañ ci waaye yi la xaraamal jëw nar rambaaj nangam ak nangam yooyu surtout fii jëw ñoom boobu moom wooruñu ci ñu ciy saax-saaxee moo tax kenn gënu la ñàkk bopp ki nga xamante ni day woor ba pare dëkkelu xaram ndax li mu bàyyi bañ koo lekk bañ koo naan bu dee boroom soxna téye boppam ci wàllu sëy ci soxnaam soxna si dagan na ko de soxna si boroom këram dagan na ko waaye lan moo xew mooy da koo bàyyi ci momentanément jamono jii nga xam ne bu ko ci defee nag daa xaraam waaye du soxna see ko xaraam mu ne fi dégg loolu dem ci loo xam ne moom nga woor ak nga ñàkk a woor guddeeg bëccëg ci yem borom bi dala koo xaraamal nga ne ci mooy lan nga nekk di seetaan ay film yoo xamante ne télénovelas nit ñuy fóonanteeg ak sëy nga taxaw di seetaan loo xam ne yow waxuma la koor ak ñàkk koor dañ la koo xaraamal waaw ak lépp luy indi bànneex di seet di seetaan ay ay ñoo xamante ne seen dënn yaa ngi ci biti nga ciy am bànneex di ci sàcc plaisir borom bi xaraamal na loolu koor si nekk ci wet gi borom la ko waaye dalaa wax e pas heure bi ah moom nga ba ko waaye nag yaa ngi ute lu bon feneen <laughs> yàlla xaraamal kooku kooku xellu na nga yaakaar kooku xelluwul wal iyaazu billah ñaar ñii de xadiis bi euh, dafa da'if nag waaw waaye nasta'nisu bih kama qulna anifa <laughs> mooy di wane it gravité wu nga xamante ne mooy loolu waaw mooy lim wax Sayyidatu Aisha rek wax nga wax joo xamante ne nii bees koor jaxase woon ci géej gi dina ko altérer dina ko soppi dina ko saaja couleur géej gi waaye dina géej gi soppi caftaay géej gi allahu akbar ndax e, garaaw gu loolee garaaw kon xadiis bi xadis la boo xam ne suñu lëkkaale buntu bi di wane kon xaraamu jiw xaraam gu mu xaraam bu nit ki bu demee ah, bu ko borom bi seetaanee de ay weewam lay soppi def ko wewu kiwi ba yoo xam ne moom lay xottee xar kanam gi ak dënnam yi ahadana minha ñoo xame ci na tamit leneen luñ ci jàng yoneen saa sam keroog almiraj comme niñ ko xame gis na ay al ajaib al ajaib voilà waaw waaw waaw bokk na ci yi euh, am na yuñ ci gisoon waajoo di fii ci dex gi bu ñëwee ba benn côté bi am ku fa taxaw yëkkat ubbi gémmiñ gi rokkos ci ay xeer bam fees logal ko mu mu mu defaat demi tour demaat beneen côté bi bu demee foofu même chose waaw yooyu yëpp euh, yu raglu la yoo xamante ne yeneen saa salaam ba ko borom bi wanee dafa ñëw wax ñu ko ngir ñu moytu suñu soor nekk lool yal nañ ci yàlla musal wallahu taala alam la imaamul xaafizu Nawawi mu indi dernier xadiis ci sunu buntu bi muy hadis mille cinq cent vingt-sept mu ne wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa irduhu wa maaluhu rawaahu muslim rahimahullahu ta'ala kon al imaam al haafiz mu indi beneen hadis boo xam ne Euh, moo ci tegu muy mille mu ne waan mu ngi jële ci baayu muus mu ndaw mi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah hmm? anna rasulallahi kenn dawal yàlla li kat sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na kullul muslimi bépp jullit alal muslimi ci mbokku jullitam xaraamun borom bi dafa ko xaraamal dafa sanctuariser waaw dafa sanctuariser waaw daf koo def loo xam ne lu ñoŋ la waru koo saax saaxee yan damu huu deretu mbokk jullitam du lu ko neex mu tuur saa ko neexee tuur déedéet amu ci droit wa irduhu waaye deram bi lëkkaale ak suñu bunt bi yu ñu nekk di hifzul irdi mooy euh, tax ñu xaraamal riba sàmm li nga xamante ne nii mooy euh, réputation der doomu aadama moo tax borom bi tabaaraka wa taala li nga xam ne mooy jëw voilà xaraamal jëw Allah waaw kon wamaalu waaye it alalam waaw alalu jaam bi alalu jullit bi amoo ci droit di ci def lu la neex c'est pas que yow daal boo bëggee alalu gaa yi day dagan ci yow rek ngay jël daal di jëfandikoo ay waay non non non non non saa yi da xam ne lii dama ko soxla après boo ko soxlaa doo jaar fi ñu war a jaar alalu nit moom mënul tox tox ñëw ci yow lu dul. soit bi shira yi danga koo jënd waaw wala mu may la ko wala am keneen ku ko jënd may la ko te loolu day delluwaat ci may la bi rek wala nga doon ko mooy nit koo xamante ne nii da nga koo doon doon nee la ci donee la wala lekk bu mu la defal waaw muy li nga xamante ni mooy testament bu mu la defal ci yooyu nga mën a amee xalam mais tugaan jël te naan bon c'est daa war a comprendre ne bon aajoo ko waraloon déet yow lu tax yow comprendre ne moom alalam na daa xaram <laughs> ah saay déet nga waroon a comprendre kon yooyu dafa xaram nit ki di ci attente wu bu mbokk jullitam ñetti yi damuhu wa irduhu wa maalu deretam réputation deram ak li nga xam ne mooy alalam mu ne rawaahu solo na ko muslim al imaamu abul husayn muslim ibnul hajjaaj al qushayriyu an-naysaburi rahmatullahi alayhima léegi hadis bi hadis la nag bu romboon gisoon nañ ko ci lu gàtt hadis sept fa ko njëkkoon a gis ci premier buntu baabul ixlaas wa ihdaar an-niyya mais boobu lim ci waxoon lu néew la waan abi hurayra comme fii d'accord ak radiyallahu anhu mu ne waan abi hurayra abdurrahman ibn sakhr radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna allaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum hadis bi mooy bi mooy côté bi xam nga nag ne mais mais gisuñu fii ñu ne la même hadis bi la comme ni mu ko dagge fii jël ci leen ne kullul muslimi ala al muslimi haramun damuhu wa irduhu wa maaluhu xam nga déggoo ci leen mais léegi ci hadis bala bokk foofu it parce que lëlee ko ci soxaloon mu ne woon Seydina Abu Hurayra nee na borom bi tam mi nga xam ne moo kawe te yéegul nee na borom borom yeneen saa sam nee na borom bi kawe te du xool seen yaram yeeg ak seen melo yeeg seen couleur yeeg waaye li muy xool moo ko ëppal solo te loolu am solo ci mooy seen xol yi. foofu gisoon nañ ko waaye xadis bi ñëwaatoon na xadis boo xamante ne nii gisoon nañ ko ci chapitre vingt-sept baabu ta'zimu hurumatil muslimin wa bayaani huquqihim ba nim jeexe muy xadis deux cent trente-quatre foofu la la indi woon côté bii moom déglul ni nga ko waxee woon mu ne woon wa an abi hurayrata moom al imam an-nawawi radiyallahu anhuma annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam al muslim akhul muslim la yaxuunu wala yakdibu wala yaxdulu kullu al muslim ala al muslimi haram irduhu wa maaluhu wa damuhu at-taqwa haahuna bi hasbi imri'in min ash-sharri an yahqira axaahu al muslim gis nga suñu xadis bi mu ngi ci biir mooy même xadis bi la même bi la mooy kàddu yu mu indi mooy ne saa saa mu ne al muslim muslim way wommatu bi mooy mbokk way wommatu ni moom du ko trahir du ko wax lu amul te du ko gàcceel jullit bu nekk nag te sa moroomu jullit xaraam na ngay attente wu di dal ci irduhu li nga xam ne mooy réputation wa maalu alalam wa damu ak deretam at taqwa teet yàlla xaaxunaa fii lay nekk ci xol waaw mooy ci la joxane woon ci xol bi bi hasbi imri'in doy na ab nit nag mina sharri ci mbon muy an yahqira muslim muy xeet di minimiser waaw euh, ki nga xamante ne mooy euh, mépriser ki nga xam ne mooy mbokku jullitam waaye hadis bi ci teg woon wa anhu c'était même bi na voilà mooy deux cent trente-cinq wa anhu radiyallahu anhu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la wala tanaajashu wala tabaagadu wala tadaabaru wala yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd wa kunu ibaadallahi ixwaana almuslimu axul muslim laa yazlimuhu wala yaxzuluhu wala yaxqiruhu attaqwaa haahunaa wa yushiiru ilaa sadrihi salaasa marraat bihasbi imri'in mina sharri an yaxqira axaahu almuslim kullu almuslimi ala almuslimi haraam damuhu wa maalo wa irdo te xadis numéro trente-cinq ci al arbaun an-Nawawiya léegi nag dinaa boobu fii la ñëwaat te desewaat na war na ñëwaat moom xadis bi ñaari yoon xadis mille cinq cent soixante-dix ak mille cinq cent soixante-quatorze mooy soreetunu insha allahu taala xadis bi war na ñëwaat léegi Euh, mooy euh, chapitre deux cent soixante treize cay ñëwaat inshaa allahu taala waaw ci la war a ñëwaat deux cent deux cent soixante dix waaw deux cent soixante quatorze non deux cent quatorze waaw ak deux cent soixante dix voilà deux cent soixante quatorze bi mooy euh, deux cent quatre-vingt-trois baabu tahriimil ihtiqaaril muslim voilà foofu war na ak deux cent euh, soixante dix kanta deux cent soixante bi euh, moom moo nekk fële quoi moom euh, beneen buntu la muy chapitre deux cent soixante onze voilà foofu lay ñëwee insha allah ci baabu nahyi ani tajassusi wa tasammu'i li kalaami man yakrahu istimaa'ahu insha allahu taala kon Euh, léegi nag mu des ngir tëj lëkkaale bi nga xam ne moom la am ak suñu buntu bi mu ne la leer na mooy xaraamu jëw yeneen saa saa ne jullit bu nekk beneen jullit bi ak ko man di doon amul nag amul ay classe ah ñoo man waa ji bu dee shérif la bu ko neexee wax nag moom ci jaru ñeneen ñi waaw ndax ñoom bokkuñu classe ñoo ñoo ko gën a si diine déedéet loolu amul ah <coughs> non non ñëpp ci yam al mu innamal mu'minuuna ixwa dëgg dëgg way yàlla yi amul benn xàjjee ñoom ñooy mbokk waaw c'est pas ay mbokk de seconde zone ñee ñoo am droit lii ñii nag bu leen neexee def lu leen neex non amul passe jullit bu nekk xaraam na ci sa par rapport ak sa mbokk jullit deretam wa irduhu ak deram loolu mooy lu taalim kon nag waroo koo jëw waroo ko saax saaxee ci jëw yi nga xam ne moom koy jëw kon nag ci kaw noonu ci lañu tëje bunt bii di premier bunt ci kitaabu al umur al manhi anha voilà oui chapitre deux cent cinquante quatre bii di ñëw nag ñu jël chapitre deux cent cinquante cinq di wax ci wàllu jëw ba léegi ak yi nga xamante ne yooyee noonu la waa ji war a doxale incha allah ginnaaw bi mu xamee ne xaram na léegi nan laay doxale ah léegi nag mu ne la xaaral loolu laa lay indil